yonent bi sallallahu alayhi wasallama di ñibbi min makkata ila almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu alsalaati wassalaam ginnaaw xajjatu alwadaa di xajjatu albalaag di xajjatu alislaam di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. wa naxnu maca rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qurbal juxfa. bi makaanin yusammaa bi maa'in. yudaa aw yusamma xumma wa bismi ghadiri xumm ñu ngi woon fi nga xam ne mooy xum ci yoon wi boo jógee madinatul munawwara makkatal mukarrama di dem fi nga xam ne mooy medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam soriwul woon woon jox fa eh, nga xam ne si ci trois miles la la tollool trois euh, miles nag mooy ma noon ngeen koy waxee en anglais mooy mille en tout cas <laughs> mooy environ quatre virgule quatre-vingts kilomètres waaw mooy environ quatre virgule quatre-vingts kilomètres ndax benn miles benn mille mooy un kilomètre soixante boo ci amee ñett mu jox la quatre virgule euh, ay quatre-vingts jàpp quatre-vingt-deux li nga xamante ne ni mooy kilomètre kon noonu la noonu la meloon ak li nga xam ne mooy al Juhfa al Juhfa mooy noonu sorewul woon ak fii de Ghadir Khoum mu ne woon benn oasis benn ndox la woon benn ndox bu newoon fële foo fële comme ni nga xam ne noonu la ko xadiis bi ñu gis mooy xadiisu seydina zeyd ibn arqam alxazraj al ansaari alxazraji radiallahu anhu xew-xew boobu nag yonent bi alayhi salaatu salaam dafa defoon xutba benn sermon boo xam ne bu ama ama am solo ci lañu woon gisoon nañu ne bokk na ci ñu ko solo al imaamu muslim ibnu al xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu wa kadhalika shaykhuhu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal wa gayrihima ñun nag ñu ngi woon ci riwaaya al imaamu muslim bi mu def ci kitaabu fadaailu saxaaba radiyallahu anhum muy téere bi mu def ci ngëneelu saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum ajmaciin alimaamu muslim mu ne woon xaddatani zuhair bnu xarb mu ne nettali na ma zuhair bnu xarb di abu xaysama annasaayi raxmatullahi alayhi wa shujaa bnu maxlad ak sama beneen sëriñ di alimaamu muslim di shujaa bnu maxlad alfallaas abulfadl al-Baghdaadi raxmatullahi ala al-jamii mu ne jamiican ñoom ñépp an ibn Ulayya ñu jële ci Ismaayil ibn Ibrahim ibn Maqsam al-Asadi yu ginoona siiwe ci ibn di Abu Bishr mu ne nag yi kon ci moom lañu ko jële mu ne Zuhayr mu kanta Zuhayr ibn Harb raxmatullahi alayhi Abu Xaytamata an-Nasaa'i moom moo ne xaddatanaa ismail ibrahim moom ki ñu nettali mooy ismail di doomi ibrahim liñ la wax la sànk mooy ibnu ulayya qaala mu ne xaddatanii nettali na ma abu xayaan mu ne ki nga xam ne moo mooy abu xayaan di yaxya ibnu sacid ibnu xayaan abu xayaan attaymiyu alkuufiyu raxmatullahi aley moom mu ne xaddatani nettali na ma Yaziid ibnu Xayyaan Abu Xayyaan mu ne ki ko Abu Xayyaan raxmatullahi ala jamii qaala mu ne intalaqtu daal dinaa moo doon càllal mu ana man wa Xusayn ibnu Sabra ànd ak Xusayn ibnu Sabra wa Umar ibnu Muslim waxoon na ñaar ñi newuñ ci kutubu sitta voilà ñoom ñaar ñii newuñ ci bokkuñ ci rijaalu kutubu sitta mooy ñi nga xam ne lañuy ñooy ci ruwaat yi waaw waxoon nañ ko ci nekk al imaam al buxaari yu rahmatullahi alayhi mooy ki nga xam ne moo def seen seen tarjama rahmatullahi ala al jamii moom kon mu ne Yazid ibn Hayyan damaa dem ànd ak Husayn ibn Sabra ak Umar ibn Muslim ila Zayd ibn Arqama ñu dem ci Seydina Zayd ibn Arqam saxaabatu min saxaabi rasulillah newoon àndandoowu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Zayd falamma jalasnaa ilayhi ba ñu toogee ca moom qaala lahu ne ko laqad laqiita yaa Zayd xayran kasiira yow de Zayd daje nga bare bare ndax lan ra'ayta rasulallah sallallahu alayhi wa gis nga ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wa sami'ta xadiisahu dégg nga waxtaanam waxtaanam wa ghazawta ma'a nga xare ànd ak moom xare mooy ci xareem yi fekk nga xare ànd ak moom ndaw jaloore hmm? ay way way way yaa Zayd wa sallayta xalfa taw yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lay jiite laqad laqiita kon nag wax dëgg ma waxati ko laqad dëgg-dëgg laqiita daje nga yaa zaydu yow zayd xayran daje nga ak xayran yiw kasiiran gu baree bare mu ne ko nag xaddis naa yaa zaydu yow nag dañoo bëgg kon nga nettali nañu yow nga nettali ñu yow zayd muy ibn arqam maa la nga xam ne sami'ta dégg nga ko min rasulillahi sallallahu alayhi wa li nga xam ne yow yaa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi Seydina Zayd ne leen qaala yabna axi e yow sama doomu mbokk wallahi maa ngi wat ci yàlla laqad kabirat sinni samaw fande ah léegi mage naa de laqad dëgg-dëgg kabirat mooy mooy avancé na sinni samay at waaw wa qaduma ahdi jamono jama daje woon ak yonent bi alayhi salaam mooy li ma nekk ak yonent bi alayhi salaam ba nu muy génn àddina ak jamono jii mooy yàgg na lool lu yàgg la waaw hmm? voilà léegi nag wa qaduma ahdi wana nasiitu te fàtte naa ba'd alladhi kuntu a'i fàtte naa lenn loo xam ne takkoon naa ko jàppoon naa ko jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu ne leen nag comme que nii la demee planté naa leen sama décor mooy wax naa leen li fi ne ci man waaw du ma wootewul yi nga xam ne manoon naa ko ba ma gi nekk ndaw mënatuma ko ndax mage naa te fàtte naa waaw kon nag comme que nii la demee famaa xaddastukum faqbalu lu ma leen nettali rek nangu leen la ma leen nettali <clears throat> wamaa la falaa tukallifuunii lu ma leen nettaliwul nag bu leen ma ko chargé bu leen ma ko yen bu leen ma ci sonal waaw summa qaala ginnaaw gi nag ci lu dugg nag bi ñu waxal ci lii mu ne moom seydina zeyd ibn arqam radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne woon qaama fiina mu ne qaama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yowman fiina xatiban bi maa in yudaa xumma bayna makkata walmadina fa xamida allah wa athnaa alayhi wa wacada wa dakkara summa qaal seydna zayd bnu arqam ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallama taxaw na ci ñun di xutba di ñu sermone di ñu defal benn prêche bi ma in ci ndox moo xamante ne ni yudaa moom lañ doon woowe xummaa ñu ngi koy woowe xum waxoon nañ la moo siiwe ci xadiiru xum moo siiwe ci xadiiru xum kon bi in ci ndox moo xamante ne ni yudu'a xumma ñu ngi koy woowe xum nee na fa xamida allaha wa athna alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sant yàlla daldi koy bàkk daldi koy kañ wa wa'ada wa wa'ada ba pare mu daldi waar nit ñi wa huwa xayru man wa'ada salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mu daldi waar nit ñi après mu ne leen mu ne leen wa zakkara mu fàttali leen waaw waar leen fàttali leen ginnaaw gi mu ne summa ginnaaw gi qaala mu ne amma baadu waaw amma amma baadu an mooy ginnaaw lii waaw ginnaaw lii euh, alxadir nag waxuñu mooy mooy am ndox waaw mooy ndox moo xam ne maa un raakid waaw buñ nee lii xadir la mooy miyaahun raakida boo xam ne nag fond bi parce al maa un raakid euh, mooy Euh, bassin day niroog liñ naan bassin de rétention mooy comme bassin de rétention euh, mooy ndox mi moom euh, profond profond wul noonu waaye nag moom amul napp bu koy bu koy bu koy bu koy du ab napp moo koy alimenté du nappe phréatique bi mooy li koy lii tax mu am ndox nekkul ci suuf lay jóge waaye ndox la moo xam ne day jóge par exemple bu dee bërëb bu ami montagne day jóge ci montagne yi wala bu tawee ñu jóge fële waame def ay waame ñëw dajaloo foo fële tag goom ñuy tag loolu mooy almaa ur raakid waaw loolu mooy almaa ur raakid te loolu ñëwoon na ñëw na ci xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di tere koo xam ne day tuur ndox ci al ci ci ci ci ci euh, euh, am mbalka ci ndox mu mel noonu ba pare ñëw di ci sangu loolu mooy al alxadir mooy am ndox moo xam ne dafa tag waaw dafa tag nga xam ne profondeur yu guddul nga xam ne waame yi taw yi am ci wet yi ñoo koy alimenté mooy mooy mustanqa rek mustanqaul ma foo xamante ne ni mooy bassin de rétention d'eau foo xam ne ndox ya dañ fay dajaloo foofu nag loolu mooy alxadir voilà loolu loolu dañ ko waxuñu ko woon ñu ngi naan xadiir ba léegi eh, loolu mooy alxadir bërëb ma nag moo tudd xum mooy eh, idaafa la ah? mooy mudaaf mudaafun ilayhi xadiru xum mooy ndox ma nga xam ne moo nekk ca bërëb bañ naan xum waaw mu nekk ci trois miles fi nga xam ne entre digganteem ak fi nga xam ne mooy jox fa di fi nga xam ne mooy miiqaat wu waa Sham ak ñoo ñële muy miiqaat makaani bi makaaniya bi nga xamante ne mooy bu waa Sham waa ahlu Sham yi voilà kon nag buñ gisee loolu kon ñu mën a continuer waat kon Ghadir bu bu bu mooy mooy loolee loole mooy Ghadir léegi kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon dañoo ci bi euh, taxaw na di ñu xutbaal ci waadi ci bima in ci ndox moo xam ne mooy am ndox moo fa ne woon yudaa bu ñuy wax xumma mu ne kon ginnaaw bi mu santee yàlla bàkk ko daal leen waar fàttali leen summa qaala mu ne amma ba'du mooy ginnaaw lii mooy faslal xitaab alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ayyuhannaas eeyeen nit ñi fa innama dëgg-dëgg ana man basharun nit la mooy mbindeefu yàlla la yuusiku léegi rek an yatiya rasuulu rabbi fa ujiib léegi rek ki nga xam ne mooy ndawal borom bi subhaanahu wa taala di malakul mawti dikkal ma fa ujib ma wuyu ko ndax moom lañu suñu borom daldi moom lañu chargé moom la chargé ngir muy jël suñu bakkan yi qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum waxal ne yatawaffaakum dina leen faat malakul mawti ki nga xam ne mooy malaakaam dee mi nga xam ne wukki la bikum moom lañu chargé ci seen kaw moom lañ booleeg yéen bu ko defee moom mooy jël seen bakkan yi summa ginnaaw bu ko jëlee nag ilaa rabbikum ca seen borom na fa ngeen di dellu yéen nit ñi kon nag loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di fàttali nii te xam ne di leen fi yëgal tamit que ne ah àppam mu ngi jege te gis nga si yim ci wax bari na yi mu ci wax ci aj gi gis nga bari na waaw waxoon na fi ne jël leen ci man jël leen ci man ni ngeen xamante ne nii eh, li yaxudu anni manasikakum ndax kat amaana an laa alqaakum ba'da aami hada amaana dootuma dootuma daje yéen ginnaaw tey mooy dernière fois ma daje yéen baada aami ginnaaw sama at mii du lool gisoon nañ ko kon nag affaire baa ngoogu te gis nga keroog bi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diina wàcce mooy ba wàcce foofale ci yawmu arafa seydina umar ibn al-Xattaab anhu dafa jooy xam ne lii moom mooy ni mbir kon mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi mu génn àddina voilà te waxoon na leen ne leen ngeen jël ci man la an lii laa alqaakum ba'da aami haadaa déglu leen ma ngeen déglu loolu lépp gisoon nañ ko ci jamonoy aj gi ni nga xamante ne ni loolu la doon wax ak la an lii laa axujju ba'da aami haadaa amaana man salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dootuma aj digg après sama aj bii beneen bi amaana dootuma daje yéen ci bërëb bii nii kon nag loolu lépp mu ngi leen di fàttali ne moom du fi sax voilà non seulement du fi sax mais léegi ak génn àddinaam jege voilà kon nag moom la leen fàttali fii ci xum nga gis sermon yi ñu fi gis yëpp bu ci nekk daanaka fàtte ne loolu mel noonu ñi it noonu la waaw waaw di leen waajal di leen préparer ci ne képp ku ngeen fi gis ak lu man di màgg du fi sax waaw lu ñu màgg màgg màgg kenn du fi sax waaw bés dina ñëw bu dee yaa ko mujjee gé bu dee yaa ko gudd yaa ko ëpp fan yaa ko fi mujjee génn àddina di toog benn bés ñu tàgge la ko waaw bu dee moom yow tàggewuñ la ko moom kon nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh, bi mu leen waxee loolu mu ne mu ne alaa waawee ayyuha nnaas yéen nit ñi fa innama ana bashar man di nit laa yuusiku léegi rek an yatiya rasuula rabbi fa ujib sama ndawul boroom dikkal ma fa ujib ma wuyu wa ana taman taarikun fiikum thaqalayn voilà fayful fooy lañ ñemoon fa ujib léegi nag lan la ci teg mu ngi nii di continuer waaw mu ne wa ana taarikun fiikum thaqalayn mu ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ma leen bàyyee ci seen biir yéen sama saxaaba yi waaye ci seen biir yéen jullit ñi nga xam ne yéenay ñëw ba ilaa yawmid ba yéen ñiy ñëw ba ilaa mi diin mooy ñaari ndëg ndijj bopp laa leen bàyyee mooy ñaari mbir yoo xamante ne nii yu màgg a màgg dañ leen a tudde noonu ndax màgg gi ñu màgg waaw moom laa leen bàyyee ñooy moo tax am ci boroom xam-xam yi ne ñoom eh, comme moo tax nit ak jinne du dañ koy woowi loon ah yaa masharal jinni wal Euh, euh, euh, in istata'tum an tanfudu min aqtaari samawati fanfudu la tanfuduna illa bi sultaan non am na athaqalayn ci kaw hmm? am na fu muy athaqalayn nan la ko waxatee am na fu muy wax ci ci suuratu rahmaan foofu am na athaqa ayyuha thaqalaan ayyuha thaqalaan wala Euh, léegi nag mu des nan la commencé tee sax nga kii ba euh, aaya boobu euh, waaw parce que dane bon ar nakatu ar rahman al qur'an wala as-saqalaan as-saqalaan im naan yasaluhu man fi samawati wa man fi al-ardi kulla kulla yawmin huwa fi sha'n wala sanafrughu lakum ayyuha as-saqalaan bés dina ñëw yéen moom dinañ pare mooy dinañ buur yàlla buur yàlla dina leen mooy bés dina ñëw yéen gis nga yéen ñaar dëg euh, dëgër bopp yi ndig ndig bopp mooy euh, naka euh, digg bopp yi yu diis yi muy nit a ginne dees na leen régler buur yàlla dina leen saytu ba ba ba ku nekk am fa fa nga jëm waaw loolu mooy ñaar yoo xam ne dañoo màgg waaw parce que doomu aadama wala qad karramna bani aadam buur yàlla moo teral doomu aadam moo tax am ñu ne dañ leen koo woowe parce que nit ak jinne ñoom ñooy diisal suuf si ñoo fiy dox te buur te nit mooy li gën mooy moo gën tedd ci mbindeefu yàlla yi wala qad karramna bani aadam hein ba pare mu tànn ci ñoom la tànn ay yonent ci ñoom la tànn xayru xalqillaahi kullihim hein kon nag euh, ñaar yi muy wax ni mu ne wa ana rasulullah taarikun aji bàyyi laa fiikum ci seen biir saqalay ni ñaar yu ñaar yu diis waaw waaw parce que <laughs> ku foog ne diine ji lu waay neex def la bon di woyofal diine koo gis mu woyofal diine boo mayul day al quoi mooy bu continuer bu deewee noonu day al waaw inna sa nulqi alayka qawlan thaqila suñu boroom ca début révélation bi ba muy yónn yonent mi alayhi salaam di ko wax yu bokk na ci li mu ko njëkk a wax inna dëgg-dëgg ñun sa nulqi xëlséef nañoo sànni alayka ci yow qawlan wax joo xamante ni nii nag saqilan ju diis la waaw inna sa nulqi alayka qawlan saqila kon nag affaire yaa ngoom de ñaar yu diis waaw la fi bàyyi hein mooy yi nga xamante ni nii nee man moom laa leen di bàyyee bu ngeen ma gisatul nii ci zaahir gis ma ñëw di ma man di fekk sama kër di ma leen di seet si ngeen may seet si ma leen di jàngal ngeen di ñëw ci sama jàkk ji muy kii lool bu ngeen ko gisatul xam leen ne man dew ma bàyyi leen noonu inni ma wa ana man rasulullah sallallahu alayhi wa sallama taarikun aji bàyyeelee laa leen fii kum ci seen biir lay bàlli yi saqalay ni ñaar yu diis mel ni dañ ne waa ñaar yooyu mooy lan yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne awwaluhuma bi ci njëkk bi ci njëkk a'zam moo gën a rëy minal aaxar ci beneen bi ñaar yoo xam ne yi ma leen bàyyee awwaluhuma voilà beneen bi la wax asqal xa dinañ ci ñëw mu ne awwaluhuma bi ci njëkk ci yi ma leen bàyyee ñaar yi ma leen di wax yu diis yooyu bi ci njëkk mooy kitaabullah allah mooy téereb yàlla bi muy alquran mooy li jiitu ndax moom kalaamun qadimun laa lu samaahu moom dafa nekk kàddu goo xam ne gu jiitu la parce que kàddu borom bi la subhaanahu wa taala mu ne lool moom mooy bi ci njëkk parce que mooy li jiitu lépp mooy ndax kalaamun qadiim waaw mu ne boobu mooy bi njëkk mooy kitaabullah mooy alquran téereb yàlla bi nga xam ne moom la wàcce mu nekk nuur waaw nga xamante ne nii ñi gëm yàlla ci lañuy gindeekoo waaw ñi nga xam ne ñoo jëm ci yàlla ñoo jullit ñi ñi wommatu alquran moo leen di alimenter waaw mooy bëtu mooy source bi nga xam ne mooy alimenter way ngëm yàlla yi aynan yashrabu biha ibadullah yu fajjiruunaha tafjiraa alquran mooy lumière xol yi waaye mooy li nga xamante ne ni mooy leeral àddina bi mooy leeral nekkin gi ñu war a nekk fii ci kaw suuf waaye mooy leeral li nga xam ne mooy xew après lool lii mooy zikru man qabli wa waaw fàttale la pour ñi ñi jiitoon ak ñi ñëw ak tamit lii ñëw après waaw wala yunabbi'uka mislu xabiir li la alquran di nettali information yu capital yi nga xam ne moom la lay nettali wala yunabbi'uka kenn du la xabaare du la nettali mislu lu mel nii xabiir aji nettali waa manulaa nettali lu mel nii waaw amul te loolu mooy li nga xam ne mooy lekk mooy legg bi gën a rëy bu fi yonent bi aleyhi salaatu salaam bàyyi moo tax mu ne awwaluhuma kitaabullah bi jiitu ci yooyu ma leen bàyyi mooy kitaabullah téereb yàlla bi waaw mu ne fiihil huda yonent bi alayhi salaatu ay wax de wa nahnu fi ghadiri xum fi ma'i xum bayna makkata wal madina qaribun min al juhfa à 4 kilomètres 80 de juhfa mu ne téereb yàlla boobu fii nekk na ci biir alhuda njub waaw ku bëgg a gindeeku ci alxuraan ngay jaar képp ku nekk ci ténèbre ci lëndëm bëgg cee génn benn porte fi am mooy baabullah mooy mooy mooy alquraanul azim mooy alquraanam ji waaw non seulement fiihil huda ku bëgg a gindeeku ca ngay jaar waaye wan nuur mooy leer gi waaw àddina bi yépp lëndëm lépp lëndëm alquran nag moo lay niital waaw wan nuur fiihi alhuda wan nuur fiihi nekk na ci alquran alhuda njub gi wan nuur ak leer gi waaw mu ngi noonu fa xuduu bi kitaabillah mu ne kon jàpp leen waay waay mooy leen ci téereb yàlla bi te suñu boroom waxoon nañ wastamsiku bi nañ continuer lii ba pare mu ne fa xudu jël leen dee leen jël bi kitaabillah tée leen jël leen téereb yàlla bi wastamsiku bi te na ngeen ci mooy waaw hein lan la alxuraan waxoon lan la alquran waxoon hein ci téeréb yàlla bi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tataf wala tafarraqu wa'tasimu mooy leen téye leen jàpp leen bi hablillahi ci li nga xamante ne mooy buumug yàlla gi am na xadis yoo xam ne dinañu ko gis bii ñu ngi ci version imam muslim dinañ gis yeneen version yoo xam ne yonent bi alayhi salaam ci fii nii dane mooy xabluhul mamduud mooy mooy bayna samaa'i wal ard alquran mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la yoor moom la yoor diggante asamaanu suuf téye leen ci waaw kon mu ne fa xuduut jàpp leen bi kitaabillah waaw wastamsiku be wastamsiku be ngeen moy ci waaw ngeen moy ci Allahu akbar ndax kat ku am alxuraan am nga lépp ku ko ñàkk ñàkk nga lépp dara amoo ko même bu dee ne walaw kaana maaka xumurun na'am aw lak même boo amoon milliards yoo xamante ne nii nii daanaka mën nañ ne fekk mooy yow daanaka assuré na la sa dund ak sa dundu famille mais yoroo alquran anta ni mu mubin waaw te xol leen na koy leeral leen na koy apaiser du ay musique yii de li leen seytaane li seytaane di gëmloo nit ñi tàl leen musique bi ñu féexal suñu xol hada qawlu kadib hada qawlu shaytaanin marid la'anahu allah wa qaala la attaxidanna min ibadika nasiban mafruda waaw waaw mooy waxu shaytaanun marid la shaytaane mi nga xam ne dañ koo jam waaw nga xamante ne nii bi mu xamee ne alquran nii la mel mu génneel gaa yi loo xam ne moo koy moo mooy waxu caaxaan yi rek waxu caaxaan waxu mbóosóor lépp loo xam ne day détourner nit ñi ci téereb yàlla bi alquran moo tax ñu ne woon <coughs> wa qaala alladina kafaru laa tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun moo tax Quraysh ñoom Abu Jahl la leen Iblis waxoon daal di leen koy yenkiwal ñu koy wax defal leen ko muy wax yu shaytaan muy ilhaamu shaytaan loo xamante ne nii shaytaanu moo leen koy moo leen koy ëf na lan lañ doon wax pour contrer alquran yonent bi alayhi salaam doon jàngale doon ko wax te bu ko masoon a wax nga gis gaa yi ni seen xol yi leere nit ñi di jóge minal kufri ilal iman gisoon nañu Utbat ibn Rabi'a keroog bi nga xamante ne ci la dem déglu ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jàngal ko aaya su début suuratu Fussilat tuutee des mu dugg ci diine ji waaw ba mu ñëwee lan la wax wallahi yaa qawm innahu laysa bi sihr waaw wat naa ci yàlla ne lii moom xaw ma lan lii moom moom du magien ah. <clears throat> waaw inna lahu la xalaawa waxam ji neex na lool way am nag neex ne waay waay lu neex waaw bim naan moom day day day mooy dafa mel ni loo xam ne garab goo xam ne dañ koy jëmbat di ko suuxat waaw alaha la musmir wa asfaluha la mordaq mu ne moom kaw gi mooy de mais vraiment mooy mooy moom mu ngi doon wax parce que nag ku gis dëgg wax te al qawlu shahida bi ma shahidat bihi en a'da'u alxaqu mooy say noon buñ ñëwee ba d'accordal la ne wax dëgg yàlla nag kii nag moom moom moom wax ci moom dëgg loolu lu baax loolu mooy lii mooy dëgg parce que noon mooy ki nga xam ne moom moom mu gis sa sa lu baax ak gis ay butitam ñooyet bu ñëwee nag ba d'accord ba ne kii moom wax na dëgg mooy loolu day wane ne loolu dëgg la bokk na ci màndarga yu ñuy xam ne lii dëgg la waaw loolu di la Utbat ibn seede woon waaw parce que alquran jim dégg yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi jàngal ko ko keroog allahu akbar iblis nag bam xamee lool mu ne ah problème am na waaw problème a ngi waaj am bu ñu bàyyee sayyidina Muhammad waaye mooy bu ñu bàyyee ba léegi bés bu ñu bàyyee jullit ñi ak ña nga xam ne ñoo ci téye seen diine ndax Iblis soxlawul kuffaar yi kese ñoom moom am na leen mais naa fexe ci jullit ñi la attaxidanna min ibadika nasiban mafruuta loolu la waxoon borom bi subhaanahu wa ci waxu ñàkk teggin dina jàpp ci jaamam yi mbooloo boo xam ne sëq ci ñoo xam ne boo xamante ne dina fexe ba bi mu naan la ughwiyannahum wat naa ci yàlla na ñii dinaa leen sànk waaw te dinaa leen digal fala ubattikanna adhanal an'am waaw yooyu yëpp dinaa leen ko digal digal leen musique ak lu nekk dinaa leen ci dugal euh, bam xamee que ne alquran antidote la problème la ci moom parce que moom moom da yàq li nga xam ne mooy projet parce que dana woon borom bi man rek duma ma dem safara noonu du ma fa wéet gis nga kii nga xam ne mooy seen maam jii di Seydina Adam mi tax nga génne ma alayhi salaatu wassalaam dinaa fexe ci njabootam dinaa ci tibb lu ma man waaw kooku mooy noonu ba mu xamee loolu nag ci la ne kuffaar yi xam nga affaire bi lan la la guerre n'est pas que que que sur le terrain des chars et des yu ñuy jamanteeg yooyu déedéet il faut entrer waaw sur le terrain de l'idéologie waaw il faut entrer sur le terrain de la science ñun nag comme que côté boobu ñoom ñooñu ci man Iblis xam na ne côté boobu moom ndax xam na kan mooy boroomam subhaanahu wa taala liy waxu boroom bi la léegi nag li mu man mooy bu bu bu wax ji accès mooy nit ñi bu ñu ko tal sax bu koy déglu moo tax mu mu mu xelal leen loolu wa qaala alladhina kafaru gaa yi weddi yàlla di kuffaaru quraysh yi mais ba léegi ñun yi dañ koy wax laa tasma'u li hadha al qur'an bu leen déglu al qur'an ji mukk waaw al qur'an lan déedéet bu leen ko déglu walghaw fiihi non seulement bu leen ko dégg bu leen ko déglu mais alquran daa am ñu koy wax du taxaw rek di wax nii mooy waa alquran lay fexe ngeen bañ leen a joxati benn gëdd moom la sëñ bi doon wax naan taqdimu zi jahlin wa taxiirul alim mooy ña am xam-xam te suñu boroom moo ne woon fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun laaj leen waa zikr waa alquran in kuntum ndeen nekk ngeen la ta'lamuna bu ngeen xamut bu ngeen xamul laaj leen waa alquran laaj leen waa alquran iblis nag ne gaa yi bu leen leen déglu ñooñu moo tax boroom xam-xam bu sell te yiw iblis da koy xeex bu baax waaw bu kenn déglu ay mbiram moo tax jataay yu mel noonu da koy metti nit ki sax même bu dee da cay dem dina fexe di ko loo bu xamee ne kii moom manuma koo teree dem dina fexe en tout cas ba muy ñëw en retard waaw ba muy ñëw en retard ndax bu ma koy am en noonu bu yàggee ma dugal ci moom ak genre tayeel utal ko beneen programme bu mu def waaw utal ko beneen programme mbir yépp nag ma defal ko affaire folklore di ko wan ci biti ne lii nii it baax na waaw lii nii it ngay def ci diine ji la bokk alors que laysa mina diine min fi fi shay waaw bokkul ci diine dara noonu lay def waaw wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum shaytaanee leen di embelliral di leen rafetalal seen jëf yi waaw da leen di jox connotation diine alladhina ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iba ha wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya ha xoolal moom la wax ci suuratul A'raaf di alladina gaa yi nga xam ne ah ñoom dañoo jàppe seen diine ay fo ak i mbóosóor lépp folklore la tuutee folklore mais connotation diine la ko jox moo tax ñoom ittaxasu diinahum lahiban wa la'ban wala lahwan wa la'iba te xamuñ ne ba def loolu wa gharratuhumul xayaatu dunya al àddina gu jege gii nga xam dafa bokk ci ñuy iblis di di di di di di di di dimbadikoo ngir ngir faagaagal jaam bi moo leen wor wa gharrahum billahi al ki nga xam ne mooy woraatekat bu mag bi di iblis daldi leen wor waaw kon nag loolu mooy technique bi mu tegoon wa qaala alladhina kafaru gaa yi weddi yàlla ba gisee ne ot ba kat tuut mu tuub te gaa yu baree ngi tuub ndax alxuraanam ji ñu ne laa tasmaaw léegi daal benn affaire la buuson buñ leen may audience bu leen leen may audience bu ñu am droit de cité waaw bu ñu ñëwee ba leen di jox bu dee rajo la ci yenn émission yi ju mais am na yoo xam ne ay guddi lay doon kenn du fa nekk di leen déglu waaw kenn du fa nekk tey ci kon yeneen yeneen fréquence yeneen ak fay xew <coughs> yoo xam ne ñoo gin a ànd ak bakkan wa qaala alladina kafaru laa tasma'u li hadha al quran ndax alquran waxul ak nopp yu xol yi lay waxal waaw même boo xamul ni muy tekki di ko déglu dalay defar waaw ñu ne laa tasma'u bu leen déglu li hadha al quran waaye li ngeen di def nag mooy parce que bu leen ko déglu rek Iblis xam na ne ak kuffaar yi ak seen méthodes yi keneen mbir nit boo ko dàqalee dara fekk nga teg fa dara waaw parce que bu ma ñëwee ne ab xale dessin animé yi muy seetaan yi nga xam ne amul sol yi nga xam ne ci côté baaxuñu man tere ko ko rek du doy naa ko utal yeneen façon desin animé yoo xam ne day jàngale diine par exemple bu ko defee mu am leneen lu fa nekk loo xam ne moo koy préoccupé mu gis ne lii tamit intéressant na ba sax day mujj fàtte yeneen façon yi waaye bu dee da ñëw tere ko lépp te amul benn kii de substitution boo fa def loo xam ne moom mooy ko mooy koy remplacer nag taawam boobu noonu mu doon passé lële mooy da ciy delluwaat boo fi newul bon dalaa ragal mu respecté li nga def mu kii ko te du respecté mooy daf laa ragal boo fi jógee mu taal waaw parce que lan mooy yow xamoo njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te loolu xatta kuffaar yi sax boo seetlu da ngay xam ne lii nii parce que noonu fitratallahi allati fatara an-naasa alayha nit loolu la laqad xalaqna al insana fii kabad mënoo ñëw nag ne nit bàyyi lii bàyyi ko noonu muy eere kese dina def leneen moo tax Iblis ba mu xamee loolu mu xam ne nii la borom bi doxale mbir yi man ni may def mooy non seulement la tasma'u bu leen déglu li hadal qur'ani ah waaye walghaw fii dee leen ci polémique waaw dee leen sànni ay vision yoo xam ay kii ay ay écho yoo xam ne contre mooy yu yu contraire ak al qur'an la ñoomin musique ñoomin làmb ñoom mooy façon foyooyu nga xam ne tout gars yi dañ ciy nekk ba dootuñu tal sax li nga xam ne mooy téere bi leen seen boroom jox te yonent mi aleyhi salaatu nañu fii huda wan nuur ba pare nañu fa xudu bi kitaabillah wastamsiku be waaw jël leen ci téere bi yàlla bi téye leen ko te ngeen moy ci waaw ñu ne ko fi dégg nit dégg ndax am nañ yeneen programme mooy walxaw fii dee leen ci tashwiish waaw foo dégg alxuraan bi wax rek boo moyul leen nga dégg musique yuy tulli ca wet ga walla foo xamante ne nii yu eer ngelaw liy indi wan la ne walla xaw fii mu ngi dox ba léegi waaw loolu lu ma doon seetlu la jamono yi nga xamante ne nii maa nga woon Sénégal ba ma xamee aaya booba aaya bii nii dama ko doon seetlu tout temps te fu ma ko masoon a seetlu réussir mooy fu ma xam nga Sénégal moom xam nañ ni mu demee mooy am na quartier yoo xam ne surtout ci banlieue bi genn yi nit mooy toog taal musique am mooy day non seulement buy ngénte day day day day day occuper euh, tali bi yu mbedd mi foofu bâche oto yépp di teggi wala charrette yi loolu xam nga ne loolu ñu ne ñii ay jullit li ñu di rëkk rëkk yu bon ba boo mayewul jàkka ji buy nodd kenn du ko dégg waaw bu ñuy julli kenn du ko dégg nit feebar na ci ci kër gi jàkkaar lool wala sax ci kër gi mu xewe seen yoon newu ci nii wala ayaadu billah man dama foog ni ak nite kese ak nite dafa deñ ci ñun en tant wolof en tant que sénégalais damay yaakaar ni ak nite ci boppam moo teggeeku dali fële ñun ñu jaar ni le nit day feebar ci kër gi xew bi amee teewulee na rëkk musique ndax est-ce que kii santeem lii lii lii nii xam nañ lii baaxul ci moom mais dara bruit yu bari nit ñi bari fi ñu dugal ko ci benn ruq benn néeg nit ñi di fa taxawaat di ubbee dugg ko jël seen kii di yuuxu ñii di ne nii dafa mel ni ñun booy seetaan bi dafa mel ni ñun ci jungle lañ nekk dafa mel ni xanaa sax jungle bi sax léeg-léeg di nga dégg mu ne selew forêt bi léeg nga dégg mu ne selew doo dégg lu dul picc yu sax yu ci tuuti lépp ne teg waaye ñun zéro waaw mooy da ngay teg ay musique am muy kii kii teg al alxuraanam muy yéexu ci kaw kii ne moom it day ak cant lay def di di di di di di di tulli tamaak fu ne man de dépp ma xamoon aaya bi senegal yàgg na bu ma masoona saa bu ma masoon dégg alxuraan yuy wax dama naan xaaral lé non lii moom c'est sûr léegi ma dégg ay musique wala yu mel noonu du yàgg ma dégg ko ndax ma lii moom day dëggal mbir ma wa qaala alladhina kafaru laa tasma'u li hadha alquran walghaw fii la'allakum taghlibun ndax bu ngeen ko defee amaana ngeen gañe waaw amaana ngeen gañe kon nag parce que lu tax Iblis leen wax lool parce que xam na ne alquran lii yonent bi alayhi salaatu salaam wax fii ci maa xum mu ne fii ah, mu ne bi njëkk ci yu diis yooyu ma leen bàyyee ñaar yooyu mooy kitaabullah téere bi yàlla bi fii nekk na ci biir alhuda ñëpp guidance gi fa la ne wan nuur ak leer gi fa xudu bi kitaabillah téye leen ci téere yàlla téye ci téere bi yàlla du jàng kese ah. mooy fexe leen was wastamsiku bi ngeen mooy ci mooy ngeen koy doxe di ko dunde di ko doxe di ko dunde alquran li muy wax jikko yi ñu baax ñu mu fiy lim jikko yonent yi mu salaatu wassalaam ak niñ doon doxale da da nga foog ne c'est juste pour amuser la galerie quoi c'est juste pour amuser la galerie alors ko bu benn caaxaankat toogoon fee bindu constitution bind ci lu ko neex yow nga ne loolu nag dañ ko war a appliquer waaw c'est laïque ça c'est ku toll ni borom bi subhaanahu wa yónnee ñu kàddoom yónni ko ki mu gën ki ko gënal ci lépp lu mu bind mu andil ñu ko ngir ñu jàpp ci mu ne ñu fa xudu bi kitaabillah wastamsiku bi doxe ko ndax ci ngeen di amee texe gi nga xam ne mooy at texe al al al al al al uxrawiya waaye texe fii ñu ne àddina ak alaaxira ah te ci la ñuy mën a jëndeeku te mooy mooy li nga xam ne mooy moom moom moo lay may nga mën a dund ci kaw suuf siroon yi nga xam ne looloo tax borom bi bind la wa maa xalaqtul jinna wal ins mënoo jaamu yàlla mënoo ko xam lu dul par alxuraan yonent bi aleyhi salaatu salaam bu ne fa xudu bi kitaabillah loolu la ah. mooy di ko jëfe di topp ay ndigalam di sori ay tereem loolu la di fexe jikko yi ñuy wax ci alquran innama almuminuuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum yooyu nga fexe yow loolu mu ne way ngëm yàlla ñi nii lañuy ñuy mel nga fexe mel moom c'est ça mais du damay jàng après man li may jàng alxuraan ji may jàng may bu ma jógee def le contraire kooku la yonent bi alei sat salaam di wax comme xadis bi ne ci arbaina an-Nawawi rahmatullah aley alquraan xujjatun laka aw aleyk alquraan day nekk lay pour yow wala mu nekk lay contre yow parce que mënoo ñëw di di jàng loo xam ne danaan la sàcc baaxul sàcc baaxul as-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma yow nga ñëw doo fa jógee di sàcc ah wala yagtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh est-ce que di wala yagtab bu mu jëw ba'dukum lenn ci yéen ba'da yeneen ñi ayuhibbu nde ndax dafa bëgg ahadukum kenn ci yéen an yàqula mooy lekk laxma axiihi yàpp mbokkam maytan fekk faatu na mu ñëw dagg ci yaram wi di lekk est ce que loolu ngeen bëgg fa karitumu loolu yéen ñépp ko bañ mënoon ak jàng loolu ba pare te boo paree tu fi nga toogee fi nga tëje kaamil bi commencé di jëw c'est contradictoire loolu kon alxuraan day nekk lan lay contre yow yawmal qiyam il va plaider contre yow waaw kon nag bu nee fa xudu bi kitaabillah wastamsiku bi <laughs> mooy ngeen jëfe ko waaye wastamsiku bi mooy li ngay moy di ko téye bu baax mooy daa fekk ay trouble mooy am parce que bu lépp di jaar yoon amul fitna amul dara nattu amul loolu téye man maa ne doxal sa diine yomb waaye même en temps de crise en temps de catastrophe en temps de li nga xam ne mooy ay nattu ay fitan fitna yi wastam siku bi na ngeen ci téye waaw am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bu mbir yi mettee bàyyi alxuraan mooy tax ñu génn ci te loolu moo ëpp mooy seetal réew jullit ñi waxu ne jullit ñi ñoom ci seen bopp noonu lañ mel mais boo seetloo seen njiit yi te tamit li grave mooy njiit nit boo jiitee ay ay ay groupe de personnes mu jiitee réew mi dañuy fexe ñoom seen façon gisin la ñuy fexe transférer fexe bu waa réew mi di gise noonu loolu moo am fépp boo gisee en France États-Unis Sénégal fu ne mooy France bi nga mooy li ñu doon wax ci wàllu ngóor jigéen ñi nga xam ne noonu la nekk woon loo xam ne da c'était c'était c'était mais da doon jaar ci condamnable peine nga doon am mais gars yi bi ñu bëggee loolu noonu deñ dañoo fexe di ko di ko di ko banaliser di ko jaaral ci film yi di ci wax def ab idéologie def ko programme boo xam ne ci enseignement bi lañ ko dugal pour wan waa so euh, tout le monde est égaux tout le monde est waaw tous les hommes son égaux ak yu mel noonu ba pare que droit yi benn la. yàppaa ay góor euh, ni nga xam ne noonu la couple hétérosexuel amee noonu la couple homosexuel it man a nekkee affaire bi mooy c'est la liberté chacun choisit sa manière de vivre yooyu lañ commencé di dugal yooyu ba nit ñi miin yooyu nit ñi dugal ay ay ay ay ay ay mariage pour tous am nañu kaas mais ñi ëpp ci réew mi France d'accord nañoo nguur gi <laughs> même bu dee droite baa ngi doon kaas mooy loolu la li alquran li suñu borom doon wax naan fa wa ida aradna an nuhlika amar naa mutra fiha fa fasaqu fiha mooy loolu nee na bu ma bëggee bu buur yàlla bëggee alak am réew ab gox mooy les nonseurs gars yi nga xam ne ñooy les noskat ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir bi dàq faa yàq dàq faa topp seen bakkan ñoom lay def ñu jiite mbir ma fa fasaqu fiha mooy gis nga te li gën a garaaw mooy suñu borom dane fa fasaxu fiihaa ñuy yàqaate foofale ñoom nag gis nga seen fa fasaxu fiihaa boobu xam nga na lañ koy tudde les réformes waaw du kii kii fait entrer notre pays dans dans le vingt et unième siècle et qui prépare le vingt-deuxième siècle mooy façon wax yooyu lañ ñuy wax mooy yàlla la mooy liñ doon wax sànk rek li Iblis doon wax ak doon ko wax yéeféer yi la tasma'u li hadha quran mooy ñoom contraire li al quran di jàngale la jël ba pare wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum mooy li al quran suñu borom ne lii ak yàqu la ñoom ñu tudde ko des réformes audacieuses waaw waaw moo tax pays boo xam ne dafa dafa légaliser mariage gay da ngay gis gars naan voilà même un tel pays il kii di leen tagg comme si mais mooy affranchir nañu ci loo xamante ne nii ci lëndëm ne ñëwoon waaw tegu ko nag tudde ko des pays vraiment modernes qui sont à la pointe de la démocratie et de la liberté de penser et de vivre et de de de de kii alors ko suñu borom nee nañ gis nga loolu mooy fa fasaqu fiha mooy yàq gañ ko yàq amatul mœurs amatul valeur ba pare. mooy dañuy mujj transformer les mots mooy mots yi liñ doon tekki lañuy jël changer ko parce que xam nga valeur buñ ko waxee valeur lu màgg la lu am solo la mais ñoom dañ naan la ay liberté de def ak ak caay-caay ci mbedd yi lañ naan ça c'est nos valeurs tudd ko valeur la nga xam ne moo woon dégradation de mœurs moom la tuddee valeur léegi ce sont nos affaire bi loolu la mooy fas tam sakku be bu suñu yonent ma lay saa am ne ngeen mooy ci mooy bu mbir yi metti waaw contrairement ni ñu doon wax léegi yenn njiit yi nga xam ne ci réewu jullit yi ndax tamit c'est pas c'est pas c'est pas du loo xam ne lu lu lu yéeme la parce que ñi leen yar suuxat leen jëmbat leen mooy ku far yi ñoom ñoo leen yar ñoo leen jëmbat ñoo leen suuqat seen idéologie daanaka sax ils sont plus ils sont plus blancs le blanc ci seen wàllu xarab waaw waxoon nañ la yow gis nga Sénégal lañ fa amoon temps colon yi am ay tribunaux religieux lool sax amatu amatut pourtant temps colon yu yu weex yi loolu amoon na am yenn yoo xam ne dañ naan xaadi yi le juge moo koy ci ba jullit bi lañ ko bàyyi lool mais loolu gis nga ko fenn amatu te pourtant ña fa nekk ay Seydina Muhammad la ñuy di tudd Seydina Muusa Seydina Ibrahim ak leneen ak leneen ba pare ni ay jullit lañ di dem ci jàkka ji heure bu ne mooy bu ci cérémonie yu mag yi ba pare waaye nag ci lii la ñuy dunde alors que waaja fa newoon di naan beer ak sàngara ak lu ne moom moom mayoon nañu sax ñu man lale te ñu ne moom lañuy roy moo tax nit ñi nga xam ne moo tax ñu mel noonu jiite réew yi fexe ba esprit boobu noonu mooy nañuy sori alquran vie ba pare ñu ñu créer lu graw ay la religion et est est privée waaw ba pare ñu tudde nit kuy dunde diineem ñu ne waa ji il politise il veut politiser la sa la religion et ça c'est grave waaw ça c'est grave ce qui est grave c'est l'islam politique alors que mais mbir yi yow bu dee li nga jàpp ne moo gën moo gën pour yow moo gën pour say doom moo gën pour saw xeet moo gën pour nit ñi mais da loolu boo doxul ngir mu taxaw mais mais kon loo fiy defati yow ci kaw suuf kuffaar yi biñ jàppee na ñoom yi ñu xalaat teg ko moo gën lan lañ def dañoo importer la démocratie dans des chars bombarder ay pays jëlee leen fa ne dañuy parce que dañuy imposer la démocratie te loolu xalaatu ay nit lañu lan ngay xalaat ci mbiru li nga xam ne mooy àtte borom bi subhaanahu wa taala yow ñu ne la nag moo na yem sa néeg quoi quant à yi nga xam ne ay loi ñu naan dañ koy jëfee ku def lii nañ ko def lii non non loolu il faut savoir qu'on n'est plus dans ce monde la monde bi ñu nekk léegi mooy suñu bos bii. la loi humaine la loi de l'homme prime sur la loi divine hada qawlu kadhibin wa buhtanan wa zuur waaw ñu naan euh, àtteb nit ñi moo féete kaw fii ci àddina bi fii àtteb yàlla ah àddina bi ko moom qul man fa man al ard li man liman linnaas kallaa al ard inna al arda lillah yurisuha man yashaa'u min ibaadihi wal lillah suuf Misr Égypte ta Seydina Muusa suuf si toute la lillah pour yàllaa ko moom yurisuha def mu jiite ko nekk ci loxooy ko man yasha'u min ibadi ku mu soob ci ay jaamam te nag lu mu metti metti metti yéen waa vingt-et-unième euh, compris na ngeen xam ne lu lislaam mel ni lu suulu lu ne yëg leen ne way ngëm yàlla yi mel ni ay paria mel ni amuñu droit de cité mu ne wal aqibatu yëg leen ne nag malgré tout ça wal aqibatu mujjanteelu mbir yi lil muttaqiina ñeel na ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla kon yonent bi alayhi salaam bu naan fa xudu bi kitaabillah wastamsiku bi ngeen mooy ci mooy lu mel ni lam waxoon ca xadiisu seydina ah, ibn saariya ah al irbaad ibn saariya radiyallahu anhu aleykum bi sunnati wa sunnati xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin ah addu alayha bin nawaajis waaw mooy lu mel noonu téye sama sunna te sunnaam mooy leeral alquran mooy wahyu la mooy wa mooy alquran bu mag bi mooy lépp loo xam ne moom la mooy njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam téye ak sama sunnaay xulafaa ar-rashidun yi nga xam ne man maa leen nàndal li ñuy génne du ci ñoom la jóge waaye ci man rasulullah sallallahu alayhi wasallam lay génne directement waaw ndax mooy aynan biñ doon wax sànq bi nga xam ne yashrabu biha ibadullah ci la xulafaa yooyu di tibbe di jëlee yu fajjirunaha tafjiraa ñu koy wasaari ci nit ñi kon nag téy leen téy leen sama sunna ak sunna bii xulafaa ur-rashidun al li ñuy jàngale lépp ci man lañ koy tibbe mooy maa leen xamal mbir yi nga xam ne moom la ñuy def ci la ñuy yi nga xam ne yoo xam ne yu feeñ na yu ñëw yoo xam ne gisu ngeen ko woon sama jamono wala yoo xam ne mooy amoon na waaye ñoom ñooy leeral mbir mi téye leen abdu alayha bin nawaajiz na ngeen ko ŋànk ak seen dënnu biir ya waaw waxoon nañ la foofu këne loolu mooy wane ni dañ la baaje waaw vague yi dinañ ñëw baaje la ngir nga bàyyi sa diine yi nga jàpp way sawaay nag ah sawaay mais nag sikkim nag moom diine nag yemul ci sikkim ah nga wàññi sa baar bu bii wala nga kii waa ji tamit bu dee koo xam ne moom moom moom mbir yi vague bu ndaw bu ñëwee pes ko mooy vague bu wax ci sikkimam bi mu daldi xuuf waaw wat lépp ngir mel ni gaa yi laa kooku kooku diineem woyof na wallahi kooku diineem woyof na ci moom kooku diineem a woyof nga gis ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom lan waaye waaye diine diine yemul ci ci ci fulaar ah diine yemul ci musóoru te du musóoru du musóoru muuru la tudd waaw ñu naan yemul ci loolu mu daldi teggi wala di ko teg ci mbagg yi buñ nee nii mu yëkkati kooku diineem woyof na ci moom kooku abdu alayha bin nawaajis jafu ko addu alayha bin nawaajiz ak wastamsiku bi mooy nga téye ko malgré les vagues malgré les troubles malgré les fitna waaw nga am istiqaama moo tax suñu boroom doon wax nu ñu ñaan ñool ah te tamit mu wax ñi mel noonu tatanazzalu alayhim almalaika inna alladina qaalu te moom la teg ci côté bi gaay bi wax naan wa qaala alladina kafaru ah mooy ci saar boobu la mu tekki ne ñi nga xam ne nag mooy ñi nga xamante ne nii ñoo taxaw in ladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhimul malaa'ika allaa taxaafuu wala tahzanuu wa nee na innal ladina allah inna gis nga gaay alladina ñi nga xam ne qaalu ñoo ne rabbuna allah ci jamono joo xam ne ne rabbuna allah crime la jamono ju naqaree wax rabbuna allah ndax gaa yi bëgguñ ko naan rabbuna allah parce que rabbuna allah du wax kese borom bi suñuy ki ñuy tette ki ñu màggal ki nga xam ne mooy suñu borom sañ ñoo digal ñu def sañ ñoo tere ñu ba allah la tudd tuddul leneen ah. tuddul ilmaaniya tuddul suyuiya tuddul yooyu du communisme du laïcisme du leneen rabbuna allah ki am sañ-sañ boobu mooy ki ñu naan allah summa istaqaamu ba pare nag ñu coworal taxaw ci loolu te duñ ci bouger malgré trouble yi ndax suñu borom moo def sunnatullahi fi ard walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila loolu la borom bi def te doo trouver ci sunna sim def ci kaw suuf ne fu dëgg taxawee waa caaxaan dinañ taxaw ngir xeex la waaw amul loolu moom moom la buur yàlla def yonent mi aleyhi salaatu keroog ba mu wootee yaa ma'shara Quraysh yaa ma'shara bani Haashim woo gaa yooyu yépp inni rasulullahi ilaykum man de ndawul yàlla laa ci yéen ginnaaw ba mu leen ne est-ce que bu ma leen ne woon ab ay armée dinañ jóge ci ñu ngi ci ginnaaw montagne bii ñëw ngir songu ci Makka ndax di ngeen ma gëm ñu ne ko ah kay maa jarab na alayka kadiba masuñoo am expérimenté ci yow li nga xam ne mooy wax ju du dëgg yow yow loo wax dëgg la mu ne inni rasulullahi ilaykum bayna yaday adabun alim mu wax leen ne buur yàlla leen yónni ci moom ca booba la sunnatallahi fil ardi taxawaat la la la yonent ko jiitu woon euh, euh, euh, daldi woon jànkot faire face mu faire face mu jàmmarloog loolu le te ki nekkoon porte-parole loolu mooy Abu Lahab mu ne ko tabban laka sa'ira al yawmi ali hadha jama'tana waaw ah. tabban lak wal iyaadu billah wax wax ju ñaaw yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ana lii moo tax nga daal li ñuy dajale ah li des ci jour bi yà seel na yàqu sa bos lii wa tax nga ñuy dajale ah kon affaire baa ngoog loolu moo fi masa gis nga li leen ci fekk li leen ci fekk bam ne leen dem leen Habasha ngeen daw ngir rawale seen bakkan na inna bil habashati malika la yuzlamu indahu ahad ndax am na Éthiopie Abyssinie buur boo xam ne duñu ñu tooñ kenn fa moom kon lii lépp mooy li xew kon nag bu dee ne mbir mi bu xewee bu dara bu bu benn euh, euh, premier obstacle nga sànni sa diine mooy yow sa diine woyofoon na lool xam nga ne teewoo ko woon fi bi ci nawaa ci nawaa yi mu wax ca biir teewoo ko woon ca biir li nga xam ne mooy dëgg ji mattoo ko woon foofule moo tax wastamsikoo be kon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu ne ñaar yi ma leen bàyyil yu dëgg bo yu dëgër yu diis bi ci njëkk mooy kitaabullah téere bi yàlla bi moo jiitu lépp fii nekk na ci biir téere boobu alhuda njub te njub gi mooy njub gi alhuda njub gi en dehors moom amul njub wan nuuru leer gi en de moom leer amut fa xudu kon nag maa ngi leen di digal waaw muy amru boo xam ne dëgg mooy mooy farata fa xudu bi kitaabillah jàpp te tée leen ci téereb yàlla bi wastamsiku bihi te ngeen mooy ci jëfe ko ak nu mu metti metti Seydina Zayd mu ne fa xassa ala kitaabillahi wa raghaba fii mu daldi soññ nit ñi ñu ngi ci discours Ghadir Khoum maa u Khoum bayna Makkata wal Madina min marji'ihi sallallahu alayhi wa sallam min hajjatil wadaa fa hassa ala kitaabillahi wa raghaba fii yonent mi alayhi salaatu salaam daldi leen soññ waaw ci téereb yàlla bi di alquraan Allahu akbar sonn ndax solo gi nga xamante ne mooy nit mënula xam lan moo ci nekk dëgg dëgg ci solo nga ki ko xam mooy borom bi subhaanahu wa mu daldi leen soññ ci téere bi yàlla bi wa raxaba fii mu xemmem moo la leen téere bi nga xam ne kulluhu jamaal hein lépp taar la yiiw la ngëneel la mu daldi leen suy soññ daldi leen ci xemmem loo ci téere boobu muy première li nga xam ne moom lañu ñu bàyyee moom la bàyyee saxaaba yi moom la bàyyee kullu man amana bi rabbil bi rabbil alamin subhanahu wa kon lii la wax ci alquran soññ nañu ci alquran de bu kenn foog ne ñoom la doon waxal kese al ibratu bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel nekkul ne ñooñ la doon wax ñun kon bokkuñu lii gis nga discours bii ni mu nekke woon loo xamante ne adressé à Seydina Abu Bakr Seydina Ousmane Seydina Omar Seydina mo ci euh, Talha Seydina Abdurrahman Abu Ubayda ñoo ñépp ak ñoom Abu Hurayra Seydina Mawlana ibn Abbas al Abbas ibn Abdul Muttalib al Fadl ibn Abbas ñoom Ummu Salama ñoom ñépp radiyallahu anhum sahabatu rasulillah noonu la nekke lu ñu adressé pareil fa hassa ala kitaabillahi wa raghaba fihi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di soññ nit ñi ci téereb yàlla bi wa raghaba fihi mu xemmem looñu ndax alquran wallahi suñu boroom lim ñu ci xemmem loo lim ñu ci wax ci loo xam ne yiw kese la du jeex adadtu lii su yonent ma lay saar saam doon wax ci xadiisul qudsi bi mu ne suñu boroom nee na adadtu li ibaadi saalihiin maa laa aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar fa in shi'tum fa faqra'u wa ma mu ne mu ne a'dadtu li ibadi salihin suñu bo mu ne waajal naa préparer naa li ibadi salihin ñeel sama jaan ñi nga xamante ne nii ñoo ñu sell ñi maa la nga xam ne maa laa aynun ra'at li nga xam ne bët ma su koo gis waaw waaye wala ay maa laa aynun ra'at wala udhunun sami'at ta nopp ma su koo dégg ala qalbi bashar waaw te masula rot ci xolu muñ def mu ne bu ngeen bëggee na ngeen jàng fa in shi'tum faqra'u fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'malun ci suuratu sajda mu ne bu ngeen bëggee ngeen jàng li suñu boroom wax fala ta'lamu nafsun benn bakkan xamut peegut maa la nga xam ne uxfiya lahum moom lañ leen dencal moom la leen seen boroom nëbbal dencal leen ko min qurrati ayun ci loo xamante ne day dalal bët di seral bët jazaa am mu nekk pay bima kaanu yaamaluun ca la nga xam ne moom lañ doon jëf fii ci aldina kon nag incha allah tey dañuy yem nii kon loolu mooy première li nga xam ne mooy ñaar yu dëgg yu yu diis yi nga xam ne moom la ñu bàyyil moom la wax keroog yonent mi alayhi salaatu salaam muy kitaaballah léegi ana deuxième bi lan moo ci tegu loolu insha allah li ñuy gis ci jotaay bi di ñëw insha allahu taala ba léegi ñu ngi ci xutbatu ghadiri ma'i xum min yi muy xutba sermon bi mu def ci